لنا حبل ginnaaw bi mu jotee ndigal gàddaay jëm boori Makka dafa ñaan boroomam ngir mu may ko doom te boole ko ci jaamam yu selli loolu amee yàlla bégal ko ci xibaaru doom ju góor ju sell te yiw muy Ismaayil alayhi salaam mooy doom ji njëkk ji Ibrahima alayhi salaam am bi Ismaayil alayhi di juddu. Ibrahima alayhi salaam mu ngi toll ci juróom-ñett fukki at ak juróom-benn 86 ans bi Ismaïl alayhi salaam demee ba màgg yàlla won Ibrahima alayhi salaam ci gént ne ko dafa war a rey doomam jii di Ismaïl alayhi mbokk yi ni ñu ko xamee géntu yonent yi waxyu la maanaam ndigal la wala tere bu bàyyeekoo fa seen borom ñu fàttali ne lu ko jiitu. yàlla nattu woon na ibrahima alayhi salaam ci ndigal lu mu ko joxoon mu bàyyi ismaila alayhi ak yaayam haajar ci tund wu sori boole kooku muy tund wu kenn newut mu baleen fa ñoom ñaar képp bon beneen nattoo ngi noonu di nattu gu tiis te mooy bi ko yàlla di may doom fekk na ibrahima alayhi salaam magal ba doom ja màggee ba muy am yaakaar ci moom yàlla digal ko ne na ko rey ibrahima alayhi salaam mbokk yi dogg ci jëfe ndigal li ko boroomam jox bi loolu amee mu daldi xool anam ga nga xam ne mooy ga gën a rafet gu mu ko mën a yëgalee doomam ja di ismail anam googu mu ko ko waxee itam di anam ga gën a rafet la ko waral mooy ngir wàññi diisaayu xabaar bi ak itam dimbali ko moom ismail alayhi salaam ci mu nangu ndogalu boroom taxawaay yu rafet yooyu ci ñaari jëmm yu tedd yooyu ne bi loolu amee Ibrahima alayhi salaam dafa wax Ismaïl alayhi salaam ne ko yow sama doom gis naa ci bi may nelaw ci biir gént ndigalul war laa rendi seetal loo ci xam yaa bunayya inni ara fi lmanaami anni adbaxuka fanzur maada tara Ismaïl alayhi salaam mbokk yi la mu tontu baayam Ibrahima alayhi salaam mooy firndeel kàddug yàlla ga mu waxoon ibrahima alayhi salaam ne ko doom ju sell te yiw laa la may ismail alayhi salaam dafa wax baayam ne ko yaa abati faal ma tu'mar sa tajiduni insha allahu min as-sabirin sama baay defal li ñu la digal bu soobee yàlla da nga gis ne maak muñkat yee am subhaanallah alquran di ñu nettali ba tey ne ba ñu wéyalee seen ndigalul boroom mu dëfeenal ko maanaam ibrahima alayhi salaam jël na la mu waroon a rendee doomam daa di tëral ismail alayhi salaam bi mu ko tëralee mu dëfeenal ko jëba féete suuf ngir mu bañ a gis xarkanam kanamam moom ibrahima alayhi salaam bi amee mu daa di tudd yàlla moom ibrahima alayhi salaam kañ ko màggal ko subhaanallah mbokk yi taxawaay ibrahima alayhi salaam googu ak kii di Ismaïl alayhi salaam la muy màndargaal mooy tolluwaay goo xam ni ngëm yàlla gu kawe la ak nangu ndogalal borom bi subhaanahu wa taala mooy lii firi kàddu yàlla gi mu wax ne fa lamma aslama wa tallahu lil jabin ba ñu wéyelee seen ndigalul borom mu defeenal ko maanaam tolluwaay ak màggaayu ngëm googu ak rafetal googu mooy firndeel kàddu gi borom bi subhaanahu wa taala wax ci aaya bi al imaamu suudi rahimahullah nee na ibrahima alayhi salaam teg na la muy rendee ca baatu ismaa alayhi salaam dawal ko waaye daggul subhaanallah ibrahima alayhi salaam mbokk yi fa mu jóge ca gént ga ba fa mu àgg ca dawal paaka ba ci baatu ismail alayhi salaam la muy wone mooy ne taxawaay gi yàlla doon xaar ci moom ginnaaw bi mu ko nattoo moom ibrahima alayhi salaam matal na ko ndax nangu naa tuur deretu doomam joo xam ni benn doom ju góor la ci moom ca jamono jooju ngir sàkkoo ko jege borom bi subhaanahu wa taala loolu mbokk yi mooy firi kaddu borom bi subhaanahu wa taala gi mu wax ne ko qad saddaqta ruya yow ibrahim dëggal nga gént gi mu teg ca wax ne inna kadalika najzi almuxsinin inna hada la huwa albalaa almubin wa fadaynaahu bi dibxin azim te noonu lañuy ñuy fayee ñiy rafetal lii ab tontu la bu biir nu daldi koy jot ak lu ñuy rendee lu mag fayee ko ko ci jëfam jooju subhaanallah ismail alayhi salaam bon mbokk yi yàlla jox na ko garaadu yonent waaye may na ko itam jukko ju màgg te kawe ismail alayhi salaam soxna si mu njëkk am mu ngi tudd imaara bokk ci xeetu jurhum baayam Ibrahima alayhi salaam moo ko jox ndigal ci mu bàyyi soxna soos jëlaat na seneen soxna ginnaaw loolu ci ndigalu baayam Ibrahima alayhi salaam ba tey muy ñetteelu soxnaam di ki ñuy wax Sayyida Ismaïl alayhi salaam ak Sayyida am nañu fukki doom yu góor ak ñaar Ismaïl alayhi salaam yàlla mu ngi ko yónni woon ci xeet yi dëkke woon Makka ak tund yi ko wër ci ñu mel ni Jurhum yi ak Amaariqa yi. ak itam xeet yi dëkke woon yaman ci njeexitalu dundam ismail alayhi salaam dafa jox ndigal rakkam jii di isxaq alayhi salaam ci mu wéy di topp yoon wi mu ko bàyyee di yoon wi seen bàyyi ibrahima alayhi salaam nekkoon ginnaaw loolu moom ismail alayhi salaam mu jël jarbaatam al ayus di doomu isxaq alayhi salaam mu may ko doomam ju jigéen moom ismail alayhi salaam ju ñuy wax nas ma ñi nga xam ne ñooy romin yi ak grec yi ñu ngi bàyyikoo ci alains moomu di jarbaat ci ismail alayhi salaam di doom ci isxaq alayhi salaam moom mooy maamu xeet yi di romain yi ak grec yi ismail alayhi salaam bi muy génn àddina mu ngi am téeméeri at ak juróom benn fukk ak juróom-ñaar arab yi ci xijaaz ñoom ñépp ismail alayhi salaam mooy seen maam ndax ñu ngi bàyyi ci ñaari doomam yu ñuy wax naabit ak qaydaa yàlla na yàlla boole ñu ci jaamam yu yiw yi te sel jaamam yi nga xam ne dañoo am garaadu ñu nangul seen borom ni mu ko maye woon ismaila alayhi salaam allahumma amin di leen dig daje ci beneen jotaay inchaa allah yaa muqallibal quluubi thabbit quluubana ala diinik allahuma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain حبل من الأرض للسماء مبشرين ومنذرين مبشرين ومنذرين